ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ci axkaamu nikaax wala axkaamu ziwaaj muy àttey mariage ci lislaam ah, ginnaaw bi nga xam ne gis nañ définition bi lan mooy az ziwaaju fan la jóge waaye lan mooy an nikaaxu gisoon nañu ginnaaw gi li nga xam ne mooy ponki li nga xam ne mooy mariage muy ñetti ponk yooyu ñu tuddoon ah, nga xam ne bi ci njëkk mooy sira bi al ijaabu wal qabul nga xam ne day am ku ñëw ñaan wala ñu may la nga daldi nangu wala nga ñaan ñu nangu la li ngay ñaan beneen bi euh, muy foog ñaar ñi daldi fiy nekk muy kii ki ñuy may ak ki nga xam ne moom lañuy may muy ndaw seek waa ji euh, ñetteel bi nekkoon alwali loolu ndaw si la concerné mooy ki nga xam ne mooy nekk tuteuram mooy ki ko mën a may yooyu waxoon nañ ci eh, am na nag côté bu desoon waxoon nañ façon awliya yi fan lañuy jóge eh, loolu gisoon nañu ko këne ci côté baay bi lay jóge ci li gën a dëgër ci li waa jumhur wax këne mën da jóge ci côté yaayam ak charte ñooñu nan lay doon mooy mu nekk koo xam ne jullit la mu majeur am xel te bañ a nekk jaam euh, bu ko defee kooku moo ko mën a maye euh, loolu gisoon nañ ko ginnaaw loolu ci wàll yi boobu fa lañu yemoon pareeguñu woon ndax waxoon nañ la ponk boobu ñépp d'accorduñu ci ndax waxoon naa la ci jeexintalu jotaay bi ñu génn këne jumhurul ulama euh, di maalikiye yi shafi'iye yi xanaabila yi raxmatullah alayhim comme tamit niñ ko jële ci salaf yi ku mel ni seydina Umar ibn al-Khattab seydina Ali seydina ibn Mas'ud seydina Abu Hurayra ak seydatu Aïsha radiyallahu anhum wa ardaahum ñoom ñi ñépp dañu ne euh, ndigalu ki nga xamante ne mooy tuteur moom fokk mu am ngir ñu mën a lii mariage la tudd bu amul mooy loolu tuddewuñu ko mariage loolu mooy avis bu njëkk bi beneen bi euh, mooy waxu xanafiya yi ñoom dañ ne non c'est pas obligé pour ndaw si ñu man koo takk il faut mu am tuteur léegi nag waxoon nañ avis yi waroon a ñëw nag ci adilla yi ak lan moo gën a dëgër incha bu ñu seet loolu ginoonu dëgër waxoon nañ ko ndax moo tax ñu ne sax bokk na ci rukn yi ci pilier yi muy dernier pilier bi ñu nekk mooy il faut mu am wali ki nga xam ne mooy méngoo mbiru ndaw si man koo may moo xam baayam moo xam maamam moo xam frère moo xam doomam léegi nag kon ñi jëkk a wax muy waa jumhur ñu ne leen waaye yéen fan ngeen teg seen wax jooju que ne wali moom bu amul ci lu ñuy ab mariage loolu mënuñ ko ko tudde mooy baaxut ñu ne alquran dane wa ankixul ayaama minkum muy aay biñ gisoon bii weesu ñu ne euh, dane wa ankixu takkal leen al ayaama ñi nga xam ne ñoo jigéen ñi minkum bokk ci yéen ñu ne euh, le fait que alquran ne jaldi wax ji mu adressé ko góor ñi ne wa ankihu takkal leen al ayaama seen jigéen ñi nga xam ne ñoom dañoo mata sëy minkum bokk ci yéen Euh, loolu wax ji suñu boroom da ko adressé góor ñi ñu ne bu doon ne mbir mi ci jigéen ñi la ci sa loxoy jigéen ñi la nekk mooy ne ndaw si mën naa may boppam bu doon lool la kon du jël wax ji di ko adressé góor ñi la fekk que mu ne wa ankihu loolu da ko jox ñan lay wax foofu mooy ñi nga xam ne ñoo yiif ndaw si ñooy ñi nga xam ne ñoo ko war a mën a maye ñooñu lay waxal ne doon ne ci ndaw si rek la kon du wax loolu day wax moom direct ne yéen ndaw yéen soxna yi mayee leen seen bopp loolu benn la ci dalil yi ñu ne beneen am na beneen ñu ne ba léegi alquran dane suñu boroom dane wala tunkixul mushrikiina xatta yu'minu a ah, dane wala tunkixu almushrikiina xatta yu'minu bu leen may soxna yéeféer yi nga xam ne ay polythéistes lañ mooy gëmuñ yàlla mooy fii nii paa ñu naan ñoom kon chrétien lañ wala juif kon ñoom gëm nañ yàlla déedéet mooy ab non croyant koo xam ne gëmul lislaam ku dul jullit mu ne ñooñu bu leen takkal may soxna xatta yu'minu fekk dugguñ ci lislaam daal di tuub nekk ay jullit ñu ne lool benn la lool ci suuratu baqara la ne ci même saar bi ci même aaya bi mu ne wala tankixul mushrikaati xatta yu'min na xam nga fële jigéen ñi lay wax mooy bu leen may mooy jigéen ñi bu leen leen may ay yéeféer yu góor fekk ñoom dugguñu ci lislaam après bi muy wax góor ñi mu ne wala tankixu xoola tankixu mooy nakaxa yankixu mooy yow loolu sujet bi mooy def euh, transitif la mooy ne ki nga xam ne euh, ki jëf-jëf ji verbe bi transitif la nakaxa yankixu mooy nit ki moo ko defal boppam bi muy wax ak jigéen ñi nag intransitif la utiliser mooy wala tunkixu mooy bu leen leen takkal ñoom jigéen ñi al mushrikiina may bu leen may di leen may comme soxna ñi nga xam ne ñoo yéeféer yu góor yi alors que bi muy wax ak góor ñi dane wala tanjaxu yéen nag bu leen takk al mushrikaati ñi nga xam ne ay polythéistes lañ duñu juif duñu chrétien ay ate lañu ak ay bokkaalekat ñooñu yéen góor jullit ñi bu leen leen takk xataa yu min na fi tuubul ñu ne leen waa léegi yéen am seen am lii daan a dalil bi ñu ne mooy dalil bi li ñu li ñu tegtaloo woon ci bii weesu aaya bi ñu la njëkk a wax moo ñëwaat fii bi ñuy wax ak jigéen ñi ci mbiru jigéen ñi dana dafa adressé euh, discours bi ñi nga xam ne ñooy kilifaam yi ne walla tunkixu bu leen leen maye ñoom jigéen ñi al mushrikiina ñoom bu leen jël mushrikuuna yi nga xam ne ay góor lañu gëmuñu yàlla ngeen leen di may jigéen ñu julli ñi alors que bi muy wax ak góor ñi dana rek wala tankixu yéen nag bu leen takk mooy même raisonnement bi bu doon ne ci seen ñoom mën nañoo maye seen bopp suñu boroom du adressé parole bi ñi nga xam ne ñooy góor ñi ak ñi leen war a yilif loolu benn la ah, ñu ne am nañ tamit beneen ci alquran ba léegi boo xam ne ah, shar'u man qablana la te li gën a dëgër ngir bañu dugg ci détails yi ndax loolu masala usuliya la boo xam ne boroom xam-xam yi d'accorduñ ci hal shar'u man qablana shar'un lana am la est-ce que sharia tëralinu ñi nga xam ne xeet yi ñu jiitu woon ci yonent yi fi jaar seen xeet yi aleyhimu salaatu wassalaam àtte yi nga xam ne ñoo wàcc ci ñoom comme tawraat bu vrai bi ak injiil bu vrai bi est-ce que ta acte yi nekk foofu nga xam ne ñoom la concerné woon est-ce que day nekk ñun loo xam ne ñun jullit ñi léegi ñun xeetu yonent mi alayhi salaatu dañuy doxal lool wala déet loolu li gën a dëgër mooy ne shar'u man qablana loolu day nekk suñu sharia dañ koy doxal fekk opposé wul fekk opposé wul ak lan ak li nga xamante ne nii moom la suñu charia bi indi ndax bari na yu bari yoo xam ne charia dafa ñëw suñu bos dafa ñëw allégé ko yenn yi sax mu dal di koy jindi ci saase mooy abrogé àtte yooyu waaye am na yoo xam ne ndax yooyu ay ay euh, sincèrement pour tontu question boobu mooy dafa am shar'u man naa am na ci yoo xam ne mooy liñ la wax sànq charia bi ñuy jiitu woon ci yonent yi am na yoo xam ne alxuraan dafa ñëw dal di dëppook moom comme li nga xamante ne nii mooy julli par exemple ñoom dañ doon julli ñun le fait ñu ñëw dëppook ñoom ci lool ak yonent yi dañ doon jàpp te ñëw ñu ci al xadiis yu wér comme xadiis yu sayyidatu saara bi radiyallahu anha bu maam ibrahim alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam mooy ne loolu noonu euh, da ngay gis ne suñu charia dafa ñëw indi loolu loolu mooy dañ koy jëfe mu am nag yoo xamante ne nii dafa ñëw opposé wu ak suñu charia mooy suñu charia dafa indi lu wuteeg ñoom liñ indi woon comme li xewoon ci waa banu Israël nga xam ne bu la euh, sobe laalee ci sa yére sa yére da ngay dagg foofu lool xam nga ñun amuñu ñun bu la sobe laalee nga gis ko da koy raxas bu dee fàttaleku nga ko te man koo def loolu mooy ami Maliki yi rahmatullah alayhi il faut nga fàttaleku ko ba pare nga man koo def nga man koo dindi sobe boobu. loolu noonu mooy suñu charia moo indi loolu léegi dootuñ daggati yéere bi foofu mooy da ngay gis ne dafa ñëw wuuteeg lële bu dee loolu du ñu jëfe loolu mu am nag yoo xam ne day ñëw suñu charia waxu ci dara yoo xam ne am na mais waxu ci dara léegi dañuy xool est-ce que dañ moom bu dee wuutewul ak moom mooy ne règlement sànq mooy charon lana fekk amul lu ñëw ci suñu charia wuteek moom loolu mooy li gën a dëgër insha allah kon nag ñoom ñu ne am nañ dalil ci bu mel noonu te ci alquran la ne ñu ne leen bismillah euh, euh, yaa masharal jumhur euh, ñu ngi leen di déglu ñu ne mooy wax ji nga xam ne moo nekk ci suuratul kahf wala suuratul qasas bi seydina muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam alhamdulillah fi aaya bi naan inni bi mu demee ci góor googu mufassiruuna yi dañ ne seydina Shuayb la mu yonent Yàlla Shuayb loolu lañu wax que ne moom la loolu jamaahiru mufassiruuna yi loolu lañuy wax bu ñu koy firi dañ naan moom la euh, alayhi salaam bam fa demee bam naan ko moom mu ne ko góor googu ne ko inni uridu an na ihda ibnatayya hatayn këne moom dane Seydina Muusa mooyom koy accord bañ amoon contrat bañ amoon ngir mu liggéeyal ko samaniya samaniya hijaj euh, huit temps yoo xam ne moom lay liggéey di ko sàmmal ay juróom defal ko ko bu ko defee après bu matalee bon bu matalee gis moom ci lu ak mbaaxam la waaye yooyu daal mooy accord bi après lan mooy euh, euh, après lan lañ koy fay mooy mu daal di koy may kenn ci doomam yi muy ihdam na tey leen ñu ne yéen nan ngeen di tegtaloo fii ñu ne xoolal waxu dane un ki xaka man góor gi ma may la ndax moom moo yor mbëm loolu day wane ne kon góor mooy maye il faut ngir bala ñoo maye jigéen il faut mu am tuteur ah ñu ne am nañ beneen ci côté alxuraan te xam naa fa la ñuy yemal ndax mbir xaw naa bari ñu ne ba léegi suuratul baqara suñu boroom subhaanahu wa taala dana wa idaa tallaqtumu nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwaajahunna idaa taraadaw baynahum bil ma'ruuf ah, muy wa ida tallaqtumu nisaa mu ne bu ngeen fasee jigéen ñi fa balax na ajalahunna léegi nag mooy boo leen fasee ñu nekk fa ba seen idda gi nga xam ne jeex na nga xam ne ñu war a libéré wu nag complètement mu ne fala ta'duluhunna bu leen dox seen digganteeg ñoom an yankihna azwaajahunna ñu delluwaat ci seen boroom kër yi nga xam ne ñoo leen fase woon ida taradaw bu dee ne gërëm nañu d'accord nañ baynawum seen diggante bil ma'ruf ci njekk lii bon day wax denn histoire boo xam ne euh, bon pour gàttal euh, benn saxaabiya boo xam ne dañ ko boroom këram da koo fase euh, mag ji bi mu ñëwaa ñëw mu ñëw këram mag ji nag mer ci lool ne waa ji yow zawwajtuka wa farrashtuka defal la loolu yëpp summa tallaqtahu tallaqtaha ne yow njëkk gi ma la defal may la sama sœur may la mu nekk sa lal ndax hunna libaasun lahum wa hum libaasun lahun defal la loolu lépp amul dara loo may fay après nga daal di koy fase fekk ndaw si dafa toog mu bëgg a delluwaat ci ci ci boroom këram gi ndax affaire bi jeexagul mooy idda bi jeexagul moo tax fa balax naa jala hunna pas day ñëw ba jeex complètement mais ndax bu jeexee mooy da ngay takkiwaat mais ci biir entre idda gi noonu bu jeexagul waa ji mën na jëliwaat ndaw si mën na dellu léegi nag mu ne Euh, bu lool xewatee léegi nag waa ji ne ko ne waa ji yow comme ko noonu la demee wat naa ci yàlla du delluwaat ci yow ndaw si nag bëgg a dellu waaye bon comme que frère bi bañ na alxuraan nag wàcce lii di wax ci loolu yonent ma lay saab-saab wax ko ko léegi nag moom mu daldi ci saase mu exécuter mbir mi daldi bàyyi séeram mu daldi dellu ci jëkkëram jooju léegi nag ñu ne leen yéen lan mooy seen tegtal fii ñu ne xoolal suñu boroom ñan la adressé parole di leen tere ñu dox digganteeg jigéen ñi bu ñu bëggee bu ñu sëyee ba tas te nekk ci idda bi mooy ne ba léegi jëkkëru waa la mooy ci ci ci ci période boobu noonu bu fi waa ji deewoon waa ji da koy doon ndax ci biir id soxnaam la ba léegi ndax idda gi jeexagul léegi nag ci biir idda gi doon bu waree dellu buleen dox diggante bu bëggee delloom ndaw si ci jëkkëram ji ko damu amal problème bu ko bëggee dellu bu leen dox digganteem ak moom ñan la suñu boroom adressé parole bi góor ñi la wax dane xoolal mooy dafa tere ñi nga xam ne ñooy al awliya muy ñi nga xam ne ñoo ko mayee woon ñooñu la ne fala na keex na bu leen leen tere kon ñooñu lañuy waxal ñu ne bu doon ne ndaw si moom mën naa maye boppam kon kooku du soxla ñuy naan ko yow du soxla surtout ci cas bii nii ndax aaya bi wàcc frère boobu noonu radiyallahu anhu mais kon suñu borom du adressé ko parole ndaw si lay waxal direct ndax kilifteefu maye il faut mu nekk ci loxo koo xam ne wali la moo tax te kooku moom la suñu borom di adressé parole fii ne wala ta'duluhunna bu leen dox digganteeg seen sœurs ci fii nii ci kaab yi ak seen doom yi ngeen yu jigéen yi ngeen maye ak seen nu man di dem bu leen dox seen digganteeg buñ bëggee dellu ci njekk ak ñi nga xam ne ñoom lañ doon séyandool euh, ñu ne loolu mooy ci côté euh, li nga xam ne mooy suñuy dalil ci côté alquran am na nañu ay dalil ci côté hadith ah te sax ñu ne waaye bala ñoo dem may leen ñu rek ñu ñëwaat ci alxuraan ndax dafa am boo xam ne euh, bon vraiment boobu moom moom moom moom mooy li nga xam ne nag aaya bi nga xam ne bu ñëwee moom daanaka nag ay wax amatu ci quoi amatul leneen lu ñuy wax ñu ne leen ñooy ban ñu ne fa fa fankixuhunna bi idni ahlihin suñu boroom ne dafa fii takk leen jigéen ñi ci seen ndigalu waa kër ñooñu ñooy mooy wali mooy awliyaa ñi nga xam ne ñoom ñoo ko mën a may nee na takk leen jigéen ñi ci ndigalu mu daldi teg charte dafa chartal pour nga maye leen ñooñu mooy ngeen ngeen jaa ngeen pour ngeen maye pour ngeen takk leen ngeen takk leen ci ndigalu ki nga xam ne ñooy ahlihinna di seen waa kër bi wali bi kon kay loolu day wane ne jigéen gi waay waay waay waay waay waay waay man la may boppam waay am na yeneen léegi ñu ne leen euh, léegi doom ngeen wax xadiis léegi ana seeni dalil ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa wax ci saxiixu xadiis boo xam ne bu wér la Euh, boroom euh, sunan yi génn nañu ko ba mu des imaam an-Nasaa'i mooy sunanul arbaa muy imaam Abu Dawud at-Tirmidhi na ko noon imaam Ibn Maaja euh, sëriñu imaam Abu Dawud bi di imaam Ahmad ibn Hanbal soloo ko ak ñeneen muy xadiisu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane laa nikaaxa illaa bi waliy laa nikaaxa amul benn amul amul may amul mariage du am illaa bi waliy lu dul ne ndaw sa ko ko may mooy kilifa moo ko may mooy kilifaam foo mu am tuteur sinon loolu moom du mariage mariage amu fa ñu ne lii moom moo gën a leer sax xam nga aayéeli sax mën nga fay nekk di kii mais lii moom dafa leer laa nikaaxa amul benn mariage du am illaa bi wali lu dul ci li nga xamante ni mooy présence ci ndigalu koo xam ne mooy maye ndaw si muy ci ko war a maye ñu ne am nañ beneen ñu ne te lii mooy laa dafa dàq possibilité mariage am illaa ndere ba mu des bi wali il faut mu am bu amul mooy amu fi ñu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha dafa solo ci xadiis boo xamante ne nii bu wér la imaam Abu Dawud daal dina koy solo mooy niñ la waxoon sànq tig teg teg imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Maaja bokk ak imaam Ahmad rahmatullah alayhim dañoo solo jële ci xadiis boo xam ne bu wér bu buñ ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ne yonent mi nakaxat bi geyri idni mawaaliha fa nikaaxuhaa baatil fa nikaaxuhaa baatil fa nikaaxuhaa baatil walaha mahruha bima asaaba minha fa in ishtajaru fa inna sultaana waliyu man laa waliya la mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom yaa Aysha radiyallahu anha mu ne yonent bi da alayhi salaatu wasalaam nee na ayyuma imra'atin nakahat bi ghayri idni mawaliha mu ne bépp soxna boo xam ne jigéen boo xam ne dafa takk mooy dafa maye boppam dafa sëy ci loo xam ne du ndigalu ñi nga xam ne ñooy ñi ko war a mën a may mooy ay tuteuram ay kilifaam fa nikaaxuha baatil mariage am boobu mayem boobu c'est nul et non avenu fa nikaaxuha baatul mu répété ko ñetti yoon mooy c'est nul et non avenu baaxul il est caduc baaxul neen la fa mayam googu baatil neen la wax ko ñetti yoon mu ne nag wala dina moom la ñeel nag mahruha bima asaaba minha bu dee dafa dem ba maye boppam ba sëy dal ciy am ba mu joteek waaja mooy la mu ko jot a jox ci can moom moo koy garder mais na ko leer ne mariage boobu c'est nul fa in istajaru bu ñu amee problème nag seen diggante wuute fa inna sultaana mooy ñi ko war a maye mawaaliha bu leen ñoom ndax dane ayyuma imra'atin nakahat bi ghayri idni mawaaliha bépp jigéen boo xam ne dafa dafa mariéwu te amu ci ndigalu ay ñi ko maye mooy du ay tuteuram ay kilifaamu ko maye kooku ne mayem googu dafa neen bu dee nag ñi ko war a may mooy dañoo dañoo am problème seen biir di xëccoo comme exemple bi joxewoon joxe woon bu dee ñaari frère yoo xam ne ñoom ñoo ci yem képp ñoom rek a fi ne ci kilifaay ndaw si kii ne kii lañ koy may kii ne lañ koy may te ndaw si moom waxul dara prendrewul part ci kenn bu boobaa ni ñuy def mooy dañ koy delloo ki nga xam ne mooy autorité religieuse bi bu dee dëkk la boo xam ne charia fay dox dañuy dem ci ki nga xam ne mooy le juge xaakim bi moom mooy àtte lool bu dee ni comme suñu dëkk yi nga xam ne ñun dëkk jullit lañ waaye doxaluñ yooyu dañuy dem ci imam bi wala boog xalif général bi ak ñooñu bu dee xam nañ yooyu ñoom ñooy doxal yooyu voilà fa in istajaru fa inna sultaana waliya man la waliya la moom mooy kilifaay ki nga xam ne amul kilifa ki nga xam ne pas dafa ñàkk kilifa mooy wane ne kii non mooy ni ñi ko war a maye yëpp newuñu fi amaan dañoo génn àddina wala dañoo absenté foo xam ne kenn xamu leen tukki nañ kenn xamul kañ lay ñëw te mënuñu am ci moom yu mel noonu yii nag dafa leer naññ que ni yonent mi alayhi salaatu salaam teg condition laa nikaaxa amul dafa dàq nga xam ne euh, an nafyu euh, dafa dàq ci loo xamante ne nii ci palaasu nakira loo xam ne nakira la muy laa nikaaxa amul loolu day wane ne day général que benn mariage bu dox lu illaa sauf bi wàllu yi bu dee am na wàll yi ndaw si ba pare fii li mu wax dafa leer ayyuma mra'atin nakaxat bi geyri idni mawaliha fa nikaaxuha baatil fa nikaaxuha baatil fa nikaaxuha baatil loolu kay leer ah, te loolu jële nañ ko tamit ci saxaaba yu mag yi seydna omar seydna ali ibn abi taalib seydna abdullah ibn abbas moo tax seydna abu hurayra moom dane Euh, comme ni ko imaam Abdurrazzaq as na ko noon Ibn Abi Shayba di Abu Bakr Ibn Abi Shayba rahmatullah daal di solo ñoom dañu ne dañu jële ci Seydina Abu Hurayra mu ne laa fa inna zaaniyata tunkixu nafsaha laa tunkixul mar'a ndaw si du maye nafsaha boppam fa inna zaniya ndax ki nga xam ne mooy njaalookat bu jigéen bi moom tunkixu moom mooy maye boppam maye boppam ji mooy mooy mettre à disposition waa ji nga xam ne mooy ñëw di njaaloo moom wal billah ah, te imaam alxaafis bi mu indee yooyu waxu saxaaba yooyu dane ah, dafa toxal ci imaam ibnul munzir mu ne moom imaam ibnul munzir que ne man de xaw ma kenn ci saxaaba yi koo xam ne wute nag wax jii léegi loolu mooy ci gàttal dalilu waa jumhur ci maalikiye yi shafiiye yi xanaa bi lay këne kon jigéen mooy ne pour ñu ma ne mariage baax il faut mu am kilifa gu may jigéen gi këne jigéen gi manu la may boppam léegi xanafiye yi nag ñoom dañu ne si jigéen mën naa maye boppam mais du n'importe quel jigéen moo jigéen goo xam ne du jaam dafa libre am xel ba pare nekk majeur xam nga bu dee bu gone gi moom loolu waxoon nañ ko mooy mooy bi ñuy wax ci affaire forcé loolu gisoon nañu que ne euh, bon waa jumuur ñoom dañ ne bu dee xale la goo xam ne majeurul kooku mën nañ koo forcer euh, mais xanafiye yi ñoom ki ñuy wax mooy ne jigéen goo xam ne dafa libre am xel daldi euh, majeur kooku moom ak mariage am ñàkk ñàkk présence su tuteur wala ku ko may loolu yàqul mariage boobu voilà xam nga gisoon nañ ci dépassé que ne ñoom kenn rek lañ ci soxla mooy bu dee kii nga xam ne bon euh, mooy jànq boo xam ne moom majeurul kooku moom dañ ne wali da koy maye kooku wali da koy maye ndax kat manalul boppam xamalul boppam mais ñu ne bu dee nag jigéen gi dafa majeur am xel libre kooku noonu pour mariage am baax charte luñ ci neewul par force mu am wali bu amul du baax non mën naa baax même bu dee amul wali dafay dafa dul mat rek mooy ne mu am wali moo gën mais bu ko ñàkkee tekkiwul ne baaxul euh, léegi ñu ne leen waaye seen wax jooj fan ngeen ko teg ñu ne mais alquran moo ne xatta tankixa zawjan ghayra fa ida talaqtumu nisaa mooy aaya biñ gisoon aaya bi mu ngi ci suuratul baqara Euh, aaya ba aaya bi nu mu commencé ti sax euh, mooy mooy kiiwu bi ñuy wax affaire affaire affaire baara yógoo yi bi ñuy wax affaire baare yógoo yi yi gaay yi di def noonu euh, suñu boroom subhaanahu wa taala dane fa in tallaqaha voilà fa in tallaqahaa falaa taxillu lahu min ba'd xatta tankixa zawjan gayra mu ne fa in tallaqahaa waa dee dafa fase ndaw si soxnaam mu ne falaa taxillu lahu ndaw soosu mu fase mooy lii nag mooy mooy koo xam ne moom fase na ñaari yoon mu des benn mu leer na ko gis nga bu fase ñetti yoon nag mooy jeex na moom kooku nag lay wax fii mu ne waa gis nga bu ko fasee ci ñetteel ñetteelu fase falaa taxillu lawu ndaw si dootu ko dagan min ba'd ginnaaw loolu xatta tankixa seeg ndaw si moom takkul zawjan beneen jëkkër gayrahu ku wute ki ko doon fase ñetti yoon mu ne fa in tallaqahaa bu ko waajooju takkee ba ba fase ko nag fala junaaxa alayhima an yataraaja'a mooy amuñu problème man nañoo delluwaat waaja ko njëkkoon a te woon ko ñetti yoon man na koo jëlaat mais à condition am koo xam ne da koy takk loolu lañu doon wax ci définition boobu euh, bi ñuy commencé jotaay bi weesu que ni alquran moom lii nii takk gi la ci jublu waaye sunna moo ñëw di leeral li imaam alxaafis ibn xajar doon wax rahmatullah alayhi sunna moo ñëw di leeral que ne loolu lim ci jublu mooy consommer mariage bi comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ndaw sa ne ko xatta tazuqi wa yazuuqu usaylatak mooy ne dana ko la'allaka turiidu an tarji'a ilaa abi rafi' wala kii eh, rifaa amaana dangaa bëgg dellu ci rifaa sa jëkkër ju njëkk ja ndaw ndaw si ne waaw mu ne ko nag loolu man da nekk lul ki la njëkk ki la takk nii mooy ngeen consommer acte sexuel bi am ngeen sëy contact direct am pëyam dugg ci sa pëy ba loolu xew ngeen mën loolu am ba bu raxasee nag bu boobaa ngay mën a dellu loolu noonu nag la la xanafiye euh, yi nañ ne wa hatta tankiha zawjan ghayra la la alquran wax répété répété aaya bi répété leen répété leen ñu ne waaw dana de fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghayra ñu ne tax waxaatal tankiha nga wax ah? ñu ne la waaw ñu ne la waa suñu dal yi la ngo yàlla kan la wax xatta bu dee dafa fase ndaw si waaye du ko mën a takkaat du ko daganaat lu dul tankixa ndaw si ci boppam takk ñu ne leen waa léegi loolu moom léegi lu fi am lool ñu ne ah lii kay leer na lii leer naa léegi ñu ne lii kay dafa leer mooy ne Euh, maye gi kañ lañ kan lañ ko teg ci loxo mooy ndaw si xatta xa feeg moom takkul zawjan beneen soxna beneen jëkkër xayra kuute kooku ñu ne leen waaw waa lool de benn affaire am waaw léegi yéen lool rek ngeen am ñu ne <coughs> déedéet amuñ lool rek kay ñun fii mu ne ñun dañoo yor yeneen ah, am na yeneen aaya lu yu ñëw indi li ci tegtaloo ñu ne yéen aaya bi ngeen wax sànk waa jumhur moom la ñuy jël bokk na ci aaya yi ngeen wax wa idaa tallaqtumu nisaa fa balaghna ajalahunna falaa ta'duluhunna an yankihna azwaajahunna ñu ne wa idaa tallaqtumu nisaa bu ngeen leen fase ñoom jigéen ñi fa balaghna ajalahunna ñu daldi euh, jote seen mooy di waaj jot seen idda bi waaj a jeex ñu bëgg a dellu ci seen euh, boroom kër yi bu leen dox seen digganteeg ñu delloo ñoom falaa tendudoon na an yankeex na azwaajahun na ñu takkaat seen seen jëkkër ya leen bàyyi woon ñu dellu ci ñoom ñu ne ñun liñ waxoon fee lañuy wax xoolal gis nga takk gi dañ ko ci seen loxo ñoom jigéen ñi la ko suñu boroom teg waxul xattaa yun kax na de déedéet xattaa yan keex na ba ñoom ñu daal di takk ñu ne benn nangu ba pare ñu ne sax ñun sax d'accord ñoo yéen waa jumhur li ngeen ne ñooñu di dox seen digganteeg que ne aaya bi day adressé wu day adressé ak ñi nga xam ne ñoo leen may ñoom ñiy dox seen diggante ñu ne noo ñooñu amaana euh, ñoom jëkkër yi lañ ci jublu ñuy tere ñoom ñu leen di la leen suñu boroom tere bu ñu fasee seen soxna yi laata seen idda yi di jee jeex ñu daal di leen téyewaat comme di sonal comme koo xam ne da ko fay indi jàpp femme bi di ko fase saa bu demee ba iddaam di jeex rek mu daal di koy jëlaat mais loolu xam nañ wax yi dëgërul ndax lan ndax sababu nuzul bi wax nañ la ko sànk léegi ñu ne ah bokk na ci suñu dalil yi ñu am ñun xanafiya yi këne du charte du du condition ngir euh, takk gi baax wali am ndaw si mën naa may boppam ñu ne mooy xadiisu seydna abdullah ibn abbas bi bi nga xamante ne yéen ñii yéen waa jumhur tudd ngeen ko fi mooy tuddoon nañ ko ci jataay bee weesu mais tudduñ ko fii léegi mool al al ayyimu axaqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'zan fi nafsiha wa idnuha sumatuha mooy xadis boo xam ne imaam muslim ibn al-Hajjaj moo ko solo ñu ne al ayimu ndaw si nga xam ne dafa nekk ku majeur jigéen kooku moo gën a yeey ci boppam que ki nga xam ne mooy waliya mooy tuteur léegi ñoom côté boobu lañ soxla ñu ne euh, loolu day wane ne yow kay bu dee ne suñu borom yonent bi alayhi salaatu salaam dane ndaw si moo gën a yey moo gën am droit ci boppam que tuteuram waaye kon tey mooy man naa may boppam ndax moo ëpp droit bu doon ay veto la moom dafa am veto ci boppam alors que tuteur bi moom bon veto diisul àggul poiwam moom bu ndaw si ndax moo gën a yey ci boppam ah, waa jumhur ñu ne waa jumhuur ba léegi loolu seen dalil la ñun dañ leen di tontu ci benn xadis boo xam ne yéen waa jumhuur dangeen koo indi léegi ne laa nikaaxa illa bi wali kënee yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa wax ñun d'accord nañu ñun xanafiya yi xadis bu wér la waa asxaabu sunan ñoo ko solo al arbaa ba mu des imaam an-Nasaa'i ak imaam Ahmad rahmatullah ala al jami laa nikaaxa illaa bi wali mooy ne amul takk illaa bi wal yéen da ngeen ne lool dàq ko ñun dañ naan leen déedéet laa bi du dàq googu du laa nikaaxa saxiix ndax yéen waa jumhur da ngeen ne laa nikaaxa saxiix noonu ngeen ko tekke mooy amul sëy boo xam ne bu wér lay doon bu valide lay doon illa bi wali lu dul bu wali amul waaye ñun jumbu ñun waa xanafiya ñun xanafiya yi rahmatullah ñun li ngeen di tontoo ndax ak aaya yi ko wane ak xadiis yi ko wane ñun suñu looloo nu ñuy may nag ñu tekkee xadiis bi yéen ñu bokkul ak yéen mooy ne laa nikaaxa illa bi wali foofu ndax aaya yële dañuy wanne yin naan tànkixa yan kex na delloo mbir mi ci ndaw si ci jigéen ñi loolu lenn lay wane day wanne kon ndaw si mën naa may boppam kon nag bu ñu déparé foofu kon mooy ah euh, hadis bi mënu la tekki yéen waa jumhur ni ngeen ko tekkee ñu ne leen léegi yéen nan ngeen ñu ne laa nikaaxa kaamil mooy ne amul sëy boo xam ne bu mat sëkk li gën moom li gën fi mu gën mate mooy mu am tuteur ndax ñoom it ñun d'accord nañ ci lool mais li leen bëgg a wax mooy ne bu fi ñàkkee tekkiwul ne baaxul waaw tekkiwul ne baaxul mais nag bu fi nekkee mooy ci lay gën a wére te bi nag loolu lay tekki mooy ne laa nikaaxa amul mooy ne boobu danaan laa nikaaxa mooy laa yàq mulu du mat dëgg mariage illa bi wali lu dul euh, li nga xam ne mooy présence su tuteur bu maye ndaw si xam nga lu mel nii moom lañ tontu ci euh, wàllu tari faatixa est-ce que jàng faatixa ci ci julli farata la walla déet xam nga xanafiye yi ñoom pour ñoom loolu du farata mais ñoom bu nee du farata tekkiwul ne bu ko kenn def mooy ne ñu def ko moo gën laa salaata liman lam yaqra bi um bi ummil kitaab bi faatihatil kitaab wala bi ummil kitaab boobu xadiisu Ubaadatu ibn Saamit bi radiyallahu anhu xam dañ ne mooy laa salaata saxiix mooy ne ku julli te tariwoo faatixa da man ko su julli jooju wérul baaxul ñoom ñu ne déedéet kaamil la rek mooy dafa darul matul li mu war a mati mais baax na même réponse boobu moom lañ indiwaat fii ne xadiis bi loolu lay tekki euh, léegi nag waa jumhur na leen ñun li ñuy jëkk def mooy gis nga xadiis bi ngeen bi ngeen avant dernier bi ngeen wax sànk al mu ahqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru fi nafsiha wa idnu asimatuha a ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha ñu ne ñun d'accord ñu xanafiye yu ngeen ñu ne awey ah ñu ne yéen li ngeen wax noon tekkiwul ne wal yi du am warula nekkam c'est obligatoire ngir sëy bi baax ñun waa jumhur d'accord wuñ ci loolu ñu ne leen yéen li ngeen wax noonu lenn rek lay tekki mooy gis nga al ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha xam nga la fi yonente mi alei satu salaam jublu fii lii wax ji di tegtale fii li muy wax mooy këni ki nga xam ne mooy waliyu manu koo maye forcé ko mooy ne ndaw si moo ëpp droit ci kan moo ëpp droit ki nga xam ne mooy tuteuram koo xamante ni dafa jeeg la bu jot moo loolu wax nañ ko ci jataay bi weesu jeeg bu mas a sëyi ba tas ba pare kooku moo ëpp priorité moo ëpp droit de veto moo gën a yeey ci boppam ki nga xamante ne nii mooy euh, nu mu tudd euh, waa ji ko mën a may ñu ne ñun loolu la ñu ne loolu rekk lay tekki mooy ni moo ëpp ndaw si ci boppam jeeg bi ci boppam moom moo gën a am droit ci boppam que ba looloo tax sax manu ko loolu waaju loolu moo tax ijmaa la këne ab jeeg kenn moo xam baayam la manuñu ko manu koo forcer ne ko da koy maye loolu noonu la xadiis bii di wax naa lal ay yimu jeeg bi ndaw si nga xamante ne nii boog dafa wata sëy kooku axaqu bi nafsi moo gën a euh, yey ci boppam min waliyihaa ci tuteuram lool la waaye nag loolu rekk lañ ci jublu loolu tekkiwul du tout que moom mën naa may boppam sans tuteuram sans ki nga xam ne mooy kilifa kanta ki nga xam ne mooy mooy loolu mooy côté boobu léegi nag ñu ne leen waa jumhur ba léegi di tong ñu ne leen yéen yéen xanafiya yi lii ngeen wax nii gis nga bu ñu leen ci toppoon xam nga lu muy tekki <laughs> li ngeen tekkee xadiis bu ñu leen ci <laughs> yéen ni ngeen tekkee xadiis bu ñu leen ci toppoon laaj leen ñu lan lay tekki kon da ngeen da day tekki ke ndaw si maye boppam moo gën moo gën waliyu may ko muy tuteuram may ko mooy ne mariage boo xam ne ndaw si moo maye boppam moo gën mariage boo xam ne du de moom ndaw si ak tuteur ko maye te loolu moom yéen xanafiye yi ci boppam yéen d'accord ngeen ne yéen yéen a fi wax léegi ne laa xam mooy ne mooy ñu bu bu bu mooy ne matut yéen jàpp d'accord ngeen ne fi muy gën mate mooy il faut tu mooy bu tuteur amee lay gën mate mais bu fi newul ya dàqul ne jàpp bokk euh, wanewul ne mbir mi baaxul kon yéen jàpp ngeen ne pour mu gën a mat fokk tuteur am alors que bu ñu leen toppee nag ci ni ngeen al ay yi mu axaqu bi nafsiha kane ndaw si moom moo gën a yeeloo kii pas pas n'importe quoi mooy koo xam ne jànq bu majeur jëm tamit koo xam ne dafa dafa sëyi ba pare mu ne yéen gis ngeen bu ngeen toppee ci loolu ni ngeen ko tekkee que ne ndaw si moo ëpp moo gine yey ci boppam que kilifaam kon loolu day wane ne yéen comme que axaqu day wane ne kon moom superlatif la kon façon sëy boobu moo gën sëy boo xamante ne nii wali moo ko moo ko moo ko moo maye ndaw si te loolu yéen d'accord ngeen ne bële moo gën a mat kon kay loolu day day day day day baat à li ngeen wax kon nag lii la buñ ko gisee mooy ne amul amulu loo xamante ne nii euh, luy delloo waxu waa jumhur te moo gën a dëgër te dafa leer naññ ñu ne kon nag yéen waa xanafiye yi yéen manu ngeen ludul que ni xam ngeen ne wali bu amul ci sëy loolu tuddul sëy loolu sëy boobu baaxul ah, léegi nag xanafiya yi seen wax jii dañ ne waaye eh, même ndaw si li muy mooy charte bi ma la waxoon dama ko naroon a fàtte bi ma la waxoon ne dañ koo utal charte nag que ah, ndaw si nag bu reene dafa maye boppam maye boppam koo xamante ne nii du kuf mooy du du du nawleem nawle nag réellement mooy ci wàllu diine mooy ndaw su baax famille bu baax ñu xam leen diine mu leen takk koo xam ne ak clochard la par exemple ab naankatu sàngara la ñu ne bu boobaa nag waliyum bi am na droit wu ñëw nag ne de eh, sëy boobu yow ndaw si yaa ko takk ne dama koy tas <laughs> xam nga lii moom day xaw bon xam nga ne lii waa jumbur liñ wax a gën a dëgër mooy ne koo xam ne moom moom takkul de waaye am na droit wu ñëw tekki <laughs> loolu lii de mooy li gën a dëgër insha mooy ne képp koo xamante ni mariage boo fi gis amul kilifa ndaw si maye boppam mooy mariage bu baaxul li Seydina Seydina Abu Hurayra wax xadiis yi leer que jigéen bu maye boppam ndax njaalookat bu jigéen mooy ki nga xam ne mooy maye boppam mettre à disposition kiy njaaloo moom ak xadiis yiñ la wax ak aaya yiñ la wax xam nga nag euh, suñu masala yi nii ñu gis xam nga lii euh, masala xilaafiya la muy lu am solo ndax euh, bon bala ñu jàll bala ñu àggale ndax ñun euh, ci réewi wolof euh, ñun amuñu amuñu amuñu habitude euh, di nangu lu wuteeg ñun loolu moo tax ci masale yépp da gis ay problème rek la alhamdulillah yu bari problème ya fay am diggante ña fay julli si li ci ëpp ci ay détails la loo xam ne mooy ne wuute la loo xam ne ci biir boroom xam-xam yi wuute la xilaafun mu'tabar wuute la boo xam ne dañ koy bàyyi xel dafa nekk boo xam ne wuute la bu valable bu mën a em ñii ne mu ngi leen li ñii ne ñii ñi ne euh, ñoom daal timis bu timis di waaj jot mooy bu timis bi duggee buy waaj a jot noonu ñoom bu ñu duggee ci jàkka ji comme timis jot mais dañuy toog comme ñu ne dañuy xaar cinq minutes ngir julli buñ noddee ba pare wala timis gi jot dañuy xaar tuuti door a julli ñii nit dugg julli ñaari ràkk ñeneen ñi dugg toog loolu noonu rek problème bu rëy lay indi ci jàkka yi ba tax ñenn ñi dootuñ fa julleeti wala ñu ñu nekk ci jàppalante bu metti te loolu masala xilaafiya la wuute la waaye yow lii nga jàpp ne moo gën a dëgër ci yow def ko mais bul ne nag en tout cas léegi mais kenn du fi def lu wuteeg li may def ndax bu may tari alquran bu may julli damay commencer bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wala boobu bismillahi rahmaani rahim du ko wax mais loolu wuute la rek. yow sa ngir Maliki yi li ëpp ci ñoom li gën a siiw ci ñoom dañ ne duñu ko def Shafi'i yi rahmatullah alayhim dañ koy def képp koo xam ne dafa gis ne man mazhabu Shafi'i man moom laa àndal mooy bismillahir rahmanir rahim laay tàmbalee bu may jàng alquran bu may julli mais bàyyi ko mu def yow mi jàpp ne alhamdulillah lañu war a commencer mais defal lool kay wuute la léegi yow boo nee oh, man doo kii duñu jiite mooy ne yow da bëgg a est-ce que imam Ash-Shafi'i rahmatullah alayhi bu ñëwoon doon jiite ji jàkka ji gisoon ko mu ji julli fenn di jiite di nga julli ci ginnaaw yow di nga julli ci ginnaaw imam ash kan moo dul julli ci ginnaaw imam Ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mais di nga ko def ndax boo nee waa ji man du jiite mooy képp nga ne man imam ash yi bu fi taxawoon fii man du ma jiite ah maa koy jiite <laughs> xam nga moom wax ju prétentieux boobu moom xaw ma bu ko ñëwee en tout cas bu dee xam nañ koy imam Shafi'i ndax ñun ñooñu xamuñ leen sax fii mu ne moom booy wax ñu naan way topp xoolal waa ji na topp nële mu naan ni Shafi'i ndax moom xamul dara xamul dara <laughs> xamoo ko moo tax xam nga gaynde gaynde gaynde gaynde fii mu ne buñ newoon ci dëkk bi ñu ne gaynde gi génn na ci parc bi fële rëcc na dafa xiif mer nag mu ngi wër ci dëkk bi ñu wax ko ci rajo bi ne bu kenn génn mais mag yow bu la fekkee ci bis bi wala nga war a wàcc yow mag ni wala bu fekk la ngay dox nga yor say écouteur dégg ko mais nooy def dangay gaaw uti foo làqatu ji foo xam ne sawaay yi bu agsee du la du la laal mais gone gi nga àndal gi nekk sa wet di yorub balam di sànni wala di daw di kii bu ko déggee moom du ko teree fo ndax lan xamul luy ngay de loolu nag c'est mooy xamuñu ñuy ñooñu booy wax ñu naan way mais bu ñu xamoon ñooñu nag lay yow ci laa lay wax ne la est-ce que imam Ash-Shafi'i rahmatullah bu taxawoon dinga nga bañ julli ci ginnaaw doo ko def bu dee xam nga ko yow kon nag mbir mi mooy yooyu noonu ay wuute la yoo xam ne man li ma jàpp moom laay ubbee moom laay wax bu ma xamee ne nag ñii ñoo xam ne dañoo soxlawaale ay dalil ma waxaale leen dalil yi te baax na wax leen yeneen avis yi loolu nag moo ñuy indi par exemple ci suñu cadre mariage bii ñu ne muy masala bii ñu gis ndax wal yi euh, dafa nekk koo xam ne ku obligatoire la ci maye wala déet wax naa la jumhur ñun suñu ngir maliki yi rahmatullah alayhi shafi'i yi hanbali yi rahmatullah alayhi ñoom ñépp dañu ne il faut mu am sinon baaxut xanafi yi rahmatullah alayhi nee nañu bu fa amee baax na waaye bu amul yàqul dara ndaw si mën naa may boppam léegi même bu dee man lii moo gën a dëgër fi man man moom laa gëm moom laay jaamoo yàlla moom lay doxal loolu tekkiwul nag léegi ma ne nag bon comme que lool la bépp mariage bu ma gis mu mel ni boobu xanafiya yi wax mooy dama naay damay décréter ne mariage bu baaxul këne ñii dañuy njaaloo loolu mënoo koo wax mënoo koo wax loolu nag moo ñuy indi ci léegi nañ ñëw ci Sénégal suñu façon mariage yi ngay gis xam nga yenn phénomène day am nga gis nit ñi ah, ñooñ da dañuy njaaloo bon yow bu dee ne bu dee ne yow bon ndax di wax ci public di wax loolu dafa garaaw dafa garaaw ne gaa yi ah, seen façon maye yi dañuy jaaloo alors bu dee ne bu dee ne xam nga ne ute bi am na de façon koo xam ne moom mazhab yi la moom moom mazhabam rek la xam te tax muqallid la boo xam ne moom du xool fu dalil yi ne noonu rek la mën a waxe te ñoo ñoo ëpp làmmiñ nag mooy ne lii la xalil lii laa fekk ci xalil waaye yow ma ne risaala lii wa fa ne moom noonu lay waxe moom danga bëgg wax ne ñooñu li ñu wax lii la ku def lii xaraam na bon na mais loo bon na loo xam ne yow imaam yu toll ñoom imaam Abu Hanifa nga naan bon na yow kay neel neel en tout cas mariage bii li gën a dëgër voilà li gën a dëgër mooy ne baaxul loolu bu la neexee nga wax ko mais kantaane baaxul ci lu ñu joyal ta yow fekk nga xam ne yow am nañu woo xam ne ta mais il faut ñuy wax lool mu nekk kii boroom ngir yi la boroom xam-xam yoo xam ne mujtahid la mooy imaam Abu Hanifa voilà ñoo nax tax ñuy waxa ah, pas ay n'importe quel charlatan taxaw fee ñu naan waa ji wax na fii koo ñooñu kenn fu kenn faale wu leen ah, bu dee ñooñu la ñoom seen wax yi nañ tëmbeel fële wax yi am nañ ba pare boroom xam-xam yi nekk yaxal nañ lépp nga ñëw fi di wax yoo xam ne c'est contradictoire loolu yow de toute façon kenn sax bu la tudd di la may publicité dañ lay tëmbee rek sa wax ji fële ndax da ngay fontoo nit ñi da bëgg siiw rek mais yu mel ni moo tax mariage yooyu nga xam ne da ngay gis ñu may ay nit may jigéen yoo xam ne dañ koy may koo xam ne moom ay baayam yëguñu ko. Euh, ay waa këram yëguñu ko ay yaayam yëguñu ko nga dégg ñenn ñi naan lool njaaloo lañ mooy yow man nga ne man daal li ma xam mooy te li nga xam ne moom laay jaamoo yàlla moo gën a dëgër mariage yoon am nga ci droit wax say dalil ndax tamit nit il faut nga am ci loo xam ne moom gëm moom ngay demee mais du tax ma ne ku def lële mooy bosam baaxut ah, ah bon xanafiya yi de rahmatullah alayhim de nee nañu rax ñoom de mariage mën naa am sans tuteur këne ndaw soo xam ne am na xel majeur nekk ko libre mën naa may boppam bon léegi yow boo xamee loolu day tax nag suñu wax yu bari waxu fanatisme wala tamit loo xam ne dalay metti nga koy gis mais quand même taxaw ne dafa xaram loolu laa ne difficile nga mën koo wax léegi nag ku nekk xam na li may wax muy mariage yu mel noonu bari na yoo xam ne dangay dégg ñu ne moom danañ koo maye te yaay ko wala baay bi yëgu ko wala waa këram yëgu dañoo jekki rek yëgal leen ne loolu xam nga loolu moom mooy euh, même xanafiye yi nee nañ la loolu noonu ñoom li bi bi ñoom bi gën mat mooy ne nag sa waajur maye la loolu bu ñu nee waajur mooy bu dee ne mu ngi fi moom sa baay wala sa maam pas sa yaay comme ni ñu ko waxe woon wala say frère wala ñu mel noonu wala moom bu dee dafa am doom ñooñu mooy ne bu dee yooyu noonu loolu moo gën mat mais nag bu ñàkkee tekkiwul ne mariage bi baaxul ñoom loolu la ñu wax xanafiye yi moo tax nag il faut reconsidérer suñu fanatisme yeeg suñu. sot dimeur yi ñu yor ak di mer ci loo xam ne boo am na part boo xam ne mooy am na ñoo xam ne nee nañu ci boroom xam-xam yi nga xam ne yu ñu considéré yi yu mag yi nee nañu lii mën naa ne loolu il faut ñu koy bàyyi xel ci wuute yi fiq moo demee noonu ñépp duñu monocolore bu doon lool la ngir yi du am ngir yi du am loolu la mooy ne loolu tamit la xam-xam bi jariñ gis nga yenn moo tax fiqul muqaaran gën xam ngay jël fiq di ko jàng di jàng yeneen mazhab yi ñeneen ñi ba bu ko defee yow doo gaaw wontu gis nit def dara nga dugg ko wax ci moom lu ñaaw sa mbokk jullit te ndekete am na fum ko teg moo tax boo xamul mbir mi lënt ci yow xamoo nit ñi ñoom lu tax ñu koy def meel ah, en tout ñàkkul am na fu ñu ko teg amal njortu bu rafet ci sa mbokk jullit amal njortu bu rafet bu dee manoo nee na laaj fan ngeen ko teg neel en nii ma ko gisee nii nii nii nii arkaanu mbir yi nii nii mu demee lii moom am na ñu ne baax na de kon nag loolu nañ koy bàyyi xel léegi buñ paree ci lool euh, mu am loo xam ne ci yoon nag moom lañu waroon njëkke ci yoon moom lañu waroon a njëkke mais dama ko fàtte mooy bi ñu commencé rek ci acte yi moom lañu waroon njëkke mooy bi ñu defee définition bi ginnaaw àpp avant ñuy dugg ci ruknu yi ruknu ziwaaj wala al al al al nikah moom lañu waroon a njëkke muy lan muy waa lan mooy àtte yi ci l'islam xam nga loolu lañ doon def tout mais nag sama xel la ci génn mooy xukmu euh, keroog ci fin bi bi ñu demee bay waaj jeex cours bi weesu ci la ci la sama xel dem mais man c'est trop tard bay woy na mbuus nañ bàyyi ba bee di ñëw insha allah bu ko defee ñu defaale ko foofu loolu moo waroon njëkk mais mooy xukmu maa maa huwa xukmu ziwaaju fil islaam wala xukmu nikah aleykum salaam lan mooy àttey mariage ci l'islam est-ce que lu xaraam la est lu dagan la est-ce que farata la est-ce lu ñu sopp la est lu ñu sip la loolu mooy laaj bi loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute euh, imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi indi na ko ci al cité euh, na ko boo demee ci shurahul ahadis yi indi nañ ko ak téere fiqh yi mais bu imam alxaafis bi euh, indi na ko ci alfath waaye dañ koy tënke nii euh, muy ne ahkaamu xukmu ziwaaj lan mooy àtteem dañ lay njëkk a wax ne jullit ñi ñoom ñépp mooy jullit ñi waroom xam-xamu l'islam bi ñoom ñépp kon li boroom al-Mughni wax li imaam Ibn Qudaama rahmatullah alayhi mu ne ñoom ñépp d'accord nañ ala anna ziwaaja mashru' d'accord nañ këne sëy de mooy mariage ci lislaam loo xam ne lu ñu yoonal la lu mën a nekk la loo xamante ne nii lu ñu yoonal la ci l'islam waaye nag ginnaaw loolu mooy lu yoonal la mooy lu ñu mën a def la mais Euh, léegi àtteem ci juróomi àtte yooyu ñu la wax lu lu dagan la lu war la lu xaraam la lu ñu sib la ak lu ñu sopp la ban la ci léegi nag ñu wute ci boobu ñu wute ci yooyu wax ci ci wax yoo xam ne man ngañ koo tënk ci ñetti wax ah bu njëkk bi mooy kënee mariage ci l'islam mariage dafa war ci képp koo xamante ne am nga moyens yi man nga ko ci sa dund minimum benn yoon yow nga takk soxna